di suurati baraa di suuratil faadixa ak mbooleem tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu walminna ñëwoon nañu ba gisoon laay yi nga xamante nii ci la suñu boroom tabaaraka wa di leerali li ëpp ci ñi nga xam ne ñuy fóore yahuud yi ak jaamukatu yàlla yi naanee yu karcaan yi te waxoon nañ la loolu moom ku ko xool ci suñu lislaam gii gis ko ci mu nekk loo xamante ne ni du dara du lu dëggal li yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi waxoon ci xare biñ gisoon ci saar bi muy yawma xunayn ci yoon wi bam ne wat na ci borom bi tabaaraka wa taala ne la tarkabunna sanana man kaana qablakum wat naa ne dingeen ngeen war yéeg tëralin doxalinu melunu ñi nga xamante ne ñoo leen fi woon ñu ne ko moo yonent bi alayhi wassalaam ana ngay wax alyahuudu wan nasaara mu ne bu ma waxul ñooñu ana ñan laay wax loolu nag loolu noonu moo taxit dara moo taxit ñu gis ko ci suñu xeet wi ñu nekk walil allah wallahu almustaan loolu nag sa laay bii nii gal imaamu tirmidi abu isa muhammadu ibn isa ibn sawrata tirmidi fi nga xamante ne nii ci la doon wax nag xam nga bi mu waxee lool ba pare da doon wax ne alladina yakniz walladina bokk na ci gaa yi nga xam ne ñoo yàq réew yi fu yàqu rek ci lañ mooy ñi nga xamante ne nii yaknizuna ñooy rënka dahaba li nga xam ne mooy woor bi wal fiddat ak li nga xam ne mooy xaalis bi de wala yunfiqunaha te duñu ko dépenser fi sabilillah ci yoonu borom bi tabaraka wa taala mu ne ñooñu ñépp fa bashirhum bi adabin bégal ci mbugal moo xamante ne nii mu tar mu leen boroom bi tabaaraka wa taala di waajal léegi nag loolu al imaamu ahmad ak ki nga xam ne al imaamu tirmidi ak al imaamu ibnu maajah al qazwini rahmatullahi alayhim dañoo solo ci xadiis boo xamante ne mu ngi jaar ci thawbaan mawla rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moom thawbaan mi taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te moo ko goreeloon moom ci boppam mooy ki nga xamante ne nii moo ko goreeloon mu ne nag bi nga xamante ne nii ci lalaay bi wàcc walladina yaknizuuna adh-dhahaba wal-fidda ak ñi nga xam ne ñooy rënk di thésauriser li nga xam ne mooy woor beeg xaalis bi ak argent bi nee na nag dañoo nekkoon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci benn ci tukkooyam yi léegi nag am ci saxaaba yi bi laay bi wàccee ñu ne ah wàcc na de ci wàllu li nga xam ne moo jëm ci or ak li nga xam ne mooy xaalis ah suñu boroom wàcc na ci laaya de ay bu ñu xamoon loo xaman alal joo xamante ne nii moo gën bu ñu xamoon ana jan alal moo gën bu ko defoon ñun ñu daal di koy jàppe nekk loo xam ne moom la ñuy koomoo daal di ci ute li nga xamante ne daal investir si ndax boroom bi nag li wax ci laay bi ah xaalis woor ak xaalis bi kon tar na de léegi nag suñu boroom tab yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen afdaluhu lisaanun dhaakir wa qalbun shaakir wa zawjatun mu'minatun tu'iinuhu ala iimaanihi yeneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne afdaluhu li gën ci wàllu alal joo xam ne koom lu nit alal ju nit bi am loo xam ne moom lay koomoo mooy gis nga ñoom li ñuy wax ñu ngi xool <coughs> ñu ngi wax ci wàllu am ama ak yooyu waaye tamit xam nañ ne am am boobu noonu loo xam ne daleen bi jegeel seen borom tabaaraka wa taala loolu luñ ci jublu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne leen kon nag mu xamal leen que ne alal yi nga xam ne moo yu gën yu nit mën a jàppe man koo koomoo mu ne lisaanul zaakir mooy làmmiñ woo xamante ne nii nit ki di ciy mën a tudd di ci tudd boroomam tabaaraka wa taala kon làmmiñ woo xamante ne nii fu mu toll day sant boroom bi tabaaraka wa taala di ko tudd voilà wa bu nag xol boo xamante ne lisaanun zaakir làmmiñ woo xamante ni day sa day tudd borom bi saa su ne wa qalbun ak xol boo xam ne shaakir day sant boromam moom lépp lu ñëw rek sant na ci boroomam xéewal yi muy gis ci àddina bi sax loolu da ciy sant borom bi tabaaraka wa taala wa zawjatun ak soxna soo xam ne mu'minatun wu gëm yàlla la tu'inuhu buy dimbali góor gi ala imaanihi ci ngëm yàllaam gi mu newe waaye it mooy jigéen gi it ci bu looloo gën ci moom ak góor jëkkër goo xamante ne nii gu gëm yàlla la ba pare di ko jàppale ci li nga xam ne mooy ngëm yàllaam goo gële léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne nag inna iddatash shuhur léegi nag inna idda ci laaya bi nga xamante ne mooy fanweer beeg juróom benn mu ne inna iddata shuhur yi dëgg-dëgg li nga xam ne mooy mooy limuk weer yi inda allahi fa borom bi tabaraka wa taala isna ashara juróom fu weer la muy douze weer fii kitaabillahi ci téereb yàlla bu muy lawxul mahfuuz loolu la ko borom bi defee def àddina bi que ne mooy ne douze mois mooy am mooy fukki weer ak ñaar mooy ay weer yow ma mu ngi ko def nag bés ba nga xamante ne nii xalaqa la bind as-samaawaati asamaan yi wal arda ak suuf yi minha am na ci weer yoo xamante ni weer yoo yële muy fukki yeeg ñaar yoo yële arbaatun ñeent yoo xamante ne nii xurumun borom bi tabaaraka wa taala moo leen ormal moo ci def ñu nekk ay sanctuaire nekk yoo xam ne weer yu mu ormal la te yooyu comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe woon ci xadiis ba nga xam ne ca wa wadaa ba nga xam ne ci la doon laaj ci la ko leerale nem bi mi nga xam ne ci la doon laaj naan ayyu yawmin hada moo bii bés ban bés la ayyu baladin ban réew lañ ban réew lañ nekk ban gox lañu nekk ban weer lañ nekk loolu le ca la ko leeraloon ci xadiisu ñoom ki nga xamante ne nii Abu Bakra beek yoo yële radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne dafa am ci weer yi boobu foofu leeral dafa laaya bii mu ne dafa am loo xamante ne kon weer yi fa yàlla fukk weer la ak ñaar léegi am na ñeent yoo xamante ne nii ñoom xurum la mooy borom beneen ormal mu ne commencé mu ne kon dul qiyada muy weer wi nga xam ne moo jiitu laata tabaski bi di ñëw ak muhar ak li nga xam ne mooy dul xijja ak weer wi nga xamante ne nii mooy mooy weeru tabaski ak li nga xamante ne nii mooy muharram mooy weeru tamxarit mu ne wa rajab rajabun fard moom dafa wéet moom kese moo wéet mooy salaasatun mutawaaliyaat mu ne ñetti weer yi ñoo takkaloo muy muy muy dul qa'da moo dul xijja ak li nga xamante ne nii mooy muharram ak rajab yooyu la naan minha kon bokk na ci arbaatun ñeent yoo xam ne xurumum borom bi def cee yokk li nga xamante ne nii mooy wormal li nga xamante ne nii mooy orma gi mu ne daalika loolee nag mooy li borom bi tabaaraka wa taala daal def fii ad diinu mooy li nga xam ne mooy konte alqayimu gi nga xam ne mooy gu mooy lii la de nii mu tege weer yi loolu tamit def xurum yéeg yooyu ak diinu mooy mooy soobu aan mooy tëralin alqayimu cowooral lii mooy façon compte bi jaar yoon mooy bii nii ko borom bi tabaraka wa taala daal di nattee fala tadlimu fiihinna anfusakum fala tadlimu kon nag ngelawaay bu leen tooñ fiihinna ci seen ci weer yii nii anfusakum ci weer yépp rawatina nag yii nii di ko wax arab yi nga xam ne xamoon nañu ko te dañ ko doon wormal waaye nag ci seenu caay nañuy def loo xamante ne nii boroom bi dina ko tudd ginnaaw laaya bii nii kon nag mu ne bu leen ci tooñ seen bopp rawatina ci weer yi waaye weer yépp tekkiwul ne man daal bu ma newee ci weer yoo yële dama ciy wormaal léegi nag bu ma génnee ci weer yi ci des may def lu ma neex déedéet waqaatilu te na ngeen xareel na ñi nga xam ne ñooy way bokkaalekatu yàlla yi de kaaffa mbooleem seen kamaakeem ni nga xamante nii kem ni nga xamante ne yuqaatiluunakum la ñuy xare ak yéen kaafa mbooleem seen wa'lamu ta na ngeen xam anna Allaha ne borom bi tabaaraka wa ta'aala ma'al muttaqiina mu ngi ànd ak ñi nga xam ne ñoo ko ragal mu ne nag innaman nasiyu dëgg-dëgg li nga xam ne mooy yéexe gi nga xam ne moom la arab yi doon yéexe yenn weer yi comme muharram nga xam ne comme que ñetti weer yooyu dul qiyada dul xijja ak li nga xam ne muharram dañoo taqaloo ñoom nag toogoon te duñu xare def seen razzia yooyu songu ay dëkk du daat duñu songu leen nangu alal ya jàpp ñiy def ay jaam jàpp jigéen ñi def ay jaam rey ñañ war a rey loolu nga xam ne noonu lañ doon dunde ñetti weer yooyu nga xam ne lañ doon toog duñu xeex da leen doon metti ba tax niñ doon def mooy bu ñu bëggee defu caay-caay dañu muharram dinañ ko changer ak safar jël muharram tudd ko safar léegi nag jël safar ne mooy muharram bu ko defee ñu mën a xeex daal def ci suñu razzia yi ba am suñu alal yi daal sinon du am alal ndax suñu alal yi ñun ñun ci noonu lañ koy amee léegi nag loolu nag loolu suñu boroom nag di di di wax ne loolu ñaaw la inna dëgg-dëgg annasi u yéexe gi ñuy yéexe yenn weer yi muharram di ko soppi lu ziyaadatun lool ak ndool lent la fil kufri ci wedd gi nga xam ne moom lañu wedd xéewalu boroom ak kéefër yudillu bihi alladhina kafaru dina ci sànkoo ba pare di ci sànke ñi nga xam ne ñoo weddi boneen boroom ci arab yi yuhillunahu ñu koy daganal aman at mii ñu ne boo muharram bon daganal nañ ko def nañ ko léegi mooy muharram ci boppam changé nañ ko mooy safar léegi nag man cee xeex tegu ñu ne bon puusaat di puus weer yi ne kon léegi delloowaat nañ ko liy waatu u ngir lan mu daal di dëppoo ñu daal di mën a jog yi iddatamaa xaramallah li nga xamante ne nii mooy lim bi nga xam ne moom la xaraamal borom bi tabaraka wa taala ñoom daal dañ ne bon nañ ko puus rek na mat ñetti weer quoi wala na mat ñeenti weer voilà bu matee ñeenti weer xurum daal yoo xam ne moom lañ ormal daal baax na mooy dëppoo nañ fa yuhillu noonu nag la ñuy def daal di daganal maa la nga xam ne xarama xaraamal taala suñu borom nag ne zuyyina lahum suu amalihim leer tanta taaral nañ leen lu ñaawuk seen jëf jooju nga xam ne moom lañu doon jëf de ci puus weer yi ci nim leen neexe ngir dab seeni bànneex kese weer yi borom bi ormal ñu soppi ko ngir lan lu dëppook seeni bëgg-bëgg seeni nam wallahu ta borom bi laa yahdi nekk fi di gindi alqawma nit ñi nga xam ne alkaafiriina ñi nga xam ne ñoo ñi weddi wallahu taala alam sallallahu alayhi wa sallam wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin